wa an abi hurayrata radiya allahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam tadammana allahu liman xaraja fi sabiilihi laa yuxrijuhu illaa jihaadan fi sabiilihi wa iimaanan bi wa tasdiiqan bi rusulii fa huwa alayya daaminun an udxilahu aljanna aw arjicahu ilaa maskanihi alladii xaraja minhu naa'ilan naala min ajrin aw ganiimatin walladii nafsu muhammadin biyadihi ma min kalmin yuklamu fi sabilillahi illa jaa yawmal qiyaamati ka hay'atihi hiina kulim lawnuhu lawnu dam wa riihuhu misk walladhi nafsu muhammadin biyadihi lawlaa an yashqa ala almuslimiina maa qa'adtu xilaafa sariyatin taghzuu fi sabiilillahi abadan walaakin laa ajidu sa'atan fa ahmiluhum laa ajidu sa'atan fa ahmilahum walaa yajiduuna sa'atan wa yashqa alayhim an yatakhallafuu anni walladi nafsu muhammadin biyadihi lawadidtu anni aghzu fi sabilillahi fauqutal summa aghzu fauqutal summa aghzu fauqutal rawahu muslimu rahimahullah wa rawal buxaariyu rahimahullahu ba'dahu al-kalb al-jarh kon al imaamu al xaafidu an-Nawawi rahimahullah ah. Ah, mu indil ah. nu benn xadiis boo xam ne bu amaam solo la ginnaaw biñ gisee suñu jotaay bi ñu génn hadis 1293 ci chapitre baabu fadlil jihaadi chapitre 234 mu ne woon wa an Usmaan radiyallahu anhu annahu qaala sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaquulu ribaatu yawmin fi sabiilillahi xayrun min alfi yawmin fiimaa siwaahu minal manaazil walillahi alhamdu wal minna tey bon doon ñoo hadis 1293 non 94 93 <laughs> lañ jeexal mu ne waan abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi di saydina wa mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam nee na tadammana allahu borom bi garanti na li man xaraja pour képp koo xam ne génn na fii sabilihi ci yoonam ci yoonam nag de <laughs> waaw pour la cause d'Allah li takuna kalimatullahi di kalimatu la ilaha illa allah hiya al-ulya waaw ku génn xare ji ngir baatub yàlla boobu féete kaw lu dul moom borom bi garantil na la kookee te dara génnelu ko laa yuxrijuhu génn dara génnelu ko rek illaa jihaadan fi sabili waaw lu dul jihaad ci samaw yoon wa imaanan ak ngëm bii gëm gum ma gëm wa tasdiqan ak dëggal bi rusul yi sama ndaw yi nga xam ne moom laa yónni waaw fa huwa kookee bu dee lii lépp moo tax moo tax daa yéene la de gëm yàlla gëm yeneen saa sam mais gëm li mu liggéey ci ku la ngay am wàccuwaay ya ngay am fa borom ba xéewal ya nga am nga gëm loolu lépp wa tasdiqan dëggal yonent bi rusul yi sama ndaw yi yonent yi nga xamante ni nii lii mooy du jagleet suñu xeet bii xeet yépp la yonent bu ma sa woote ay nit génn xare ànd ak moom wala xare ngir gëm ko même bu dee wa fekk na mu jóge fi tax loolu moom wa imaanam bi wa tasdiqan bi rusuli fa huwa alayya damin boroom bi nga xam ne moom la dara warul nee na man maa garantil kooke an udxilahul janna kenn dama koy dugal aljanna mooy bu demee faat kooku maa ko garantil aljanna aw wala boog arji'uhu arji'ahu aw an bële waaw wala mat del benn mu am mu faatu mu yóbbu ko àjjana direct wala ma delloo ko ilaa yi ca këram gëm jóge woon allazi ba nga xam ne xaraja minhu fa la génne woon naa ilan ta buy dem xaalam nekk loo xam ne day jote maa naa la min ajr li nga xam ne moom la jote ci payoor yi nga xam ne moom laa ko bindal moom laa ko yëkkati ci dara jaat ya aw ganima mooy mu dem mooy soit mu dem mu jóge ci xare bi xare bi boo amuñu gañewuñu waaye dellu na buy dellu mooy dalaa bëgg a wax ne jihaadkat bi mënu nekk koo xam ne day perte ci amul benn kii benn côté muy perte amul bu demee ñu faat ko du ndeysaan kooku daraja yu kawe ya te waxoon nañ la ñu mel noonu xamal li leen di dal li am ah, ci ay yool yoo xamante ne nii borom bi fa la ñuy ne yursaqu na mu leen di wërsëgal te nekkuñ ñu faatu benn ñaar soit mu mucc mooy faatuwul léegi nag soit bu faatuwul di dellu soit dafa gañe wala même gañe nañu wala dañee na gañe mais amuñu ganima buy dem dina am mu ñibbi yoraale yool bu mat sëkk bu ko boroomam tegal aw ganima wala bu dee daa fekk mu gañe amaale butin de guerre am koom guñ jële foofu fële am màng bopp mu amaale ko borom bi garantil na ko lool walladi nafsu muhammadin bi yadi léegi nag boroom bi kon wax nañu yeneen saa sax wax nañu waxu borom bi tabaaraka wa mu teg ci moom nag ne nag walladi nafsu muhammadin bi yede waaw waat naa ci ki nga xamante ne nii bakkanu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam muy borom bi tam mu bi yad yi mu ngi ci loxo ma min kalmin amul benn imaam ca suuf nee na alkalmu aljarh mooy alkalmu mooy blessure amul benn ngaañ-ngaañ yuklamu boo xamante ne nit ki des na ko gaañ fi sabilillahi waaw ci yoonu yàlla illaa lu dul ne kookee jaa yawmal qiyaama gis yawmal qiyaama bu dekkee waajoojee gaañ-gaañ boo ka hayatihi na kulim day mel ni jamono bés ba ñu ko gaañee ca toolu xare ba ngir yàlla gis nga na na na blessure ba meloon noonu lay dekkeeg moom waa borom bi lu tax ndax loolu mooy koy mooy seede la bu mag ku leen gis xam ne ñii ñoo tuuroon seen deret gaañu woon ci toolu yàlla waaw lawnuhu lawnu dem waaw buy ñëw lawnuhu gis nga melo couleuru euh, euh, gaañ-gaañ ba ndax buñ la gaañee ci sa yaram nit ñi seen yaram buñ le boo ci jamee dara wala dara kii ci mooy deretee génn waaw couleur ba couleur ba day yor couleuru deret wa rihuhu waaye xet ga riixu wa waaye nag xet ga muy dégager ngay génn ci moom moo gën neex mooy misk bi ñu xam du boobu ah bu ko gina a màgg waaw misk bu garaaw ba ba gën a màgg ba nekk alaaxira xet goog lay am mu ne walladi waatati moom mi nga xam ne soxlawul waat ngir ñu xam ne li mu wax dëgg la moom alayhi salaatu wassalaam mu ne lawlaa an yashuqqa ala al muslimiin budul woon ne damay bañ mu diis ci kaw way ngëm yàlla yi way wommatu yàlla yi maa qa'adtu kononte kon man yonent bi saa saa doon woon toog xilaafa sariyatin taxzu fi sabilillahi abada amul woon fekk maa ngi dund benn sariya du ma yónni benn dogub arme mu dem xale ji man ma toog bàyyi ko mu dem ngir nag bañ teg coono muy diis ci way wommatu jullit ñi looloo tax man yonent saa sam léeg du ma dem ma bàyyi ñenn yu yebal comme sariyatu mu'ta ah sariyatu zaatu salaasil bu seydina amru ibn al ak yeneen ak yeneen yu sayyidina Hamza li Hamzatin aqadal muxtaaru alwiyatan waaw ubaydatin summa saadin day xamul buhumi waaw kon yooyu yëpp ci doon ànd waaye nag ngir bañ teg coono way ngëm yàlla yi way jullit yi way wommat yi mu ne bu du doon loolu laay ragal te loolu laay bañ konoon te kon doon woon toog di wuute xilaafa sariyatin benn dogub arme bu may yónni boo xam ne taxzu mu ngay xare fi sabilillah ci yoonu yàlla abadan ba faw mukk doon doon doon doon boo cin man waaye waaw wax nañu benn mooy bañ a teg coono waaye wax nañu beneen xikma bu tax moom yonent saa salaam ah du def loolu mu ne walakin waaye laa ajidu sa aw ma lu yaatu mooy aw loo xam ne ay moyens yu yu yu matay jullit ñépp fa ahmilahum bu ko defee ma jox leen yen leen jox leen ay gilim yu ñu war ak la la ngay soxla waale du lañ lay jox saar boo xam ne amul dara waaw wala pistolet yoo xam ne ay yoo amul benn munition déedéet <laughs> waaw teg la ci pick-up bi ne la ay kaay leen ci toolu xare bi te yow yoru ngeen munition yoru ngeen dara gasoil sax yoru ngeen ko waaye sawaay oto bi bu ngeen ko cuqee sax da du yëngu <laughs> waaw kon nag loolu taxul ñuy wax kon mooy yoruma saatan mooy loo xam ne lu ma yàlla jox lu matal lu leen di matale fa ahmilahum bu ko defee ma yen leen ñoom woy ngëm yàlla yooyee woy wommatu yi waaye lool benn la wala yajiduna sa'atan ñoom itam du ñu trouver loo xam ne mooy ku nekk ci ñoom du trouver loo xam ne moom lay demee lu yaatu ci moom lu mën a yóbbu waaw comme ni mu xew woon Tabuk waaw alba alba un ñi nga xam ne dañoo ñëwoon doon jooy waaw ndeysaan eh, ñoom eh, al-Irbaad ibn Saariya radiyallahu ñoom ak kii nu mu tudd Ulbatu ibn Zayd allah ñooñu dañoo bokkoon ci ñi nga xam ne eh, ñoom dañ doon jooy waaw ndax lan amuñ woon liñ leen yan ba borom bi di leen tudd ca alquraan allahu akbar laysa ala ad-du'afaa'i wala ala al-mardaa wala ala alladhiina laa yajiduuna maa yunfiquuna harajun idhaa nasahuu lillaahi wa rasuulihi maa ala al-muhsiniina min sabiil wallaahu ghafuurun rahiim wala ala alladhina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw tawallaw wa a'yunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajiduu ma yunfiquun allah ay 91 ak 92 suñu boroom ne nekkul ci kaw way néew ji doole yi ak ñi nga xam dañoo feebar ak ñi nga xamante ne trouvé wuñ lu ñu dépensé ndax dañoo borom bi defalu leen seen gafaka yaatalu ko seen wërsëg ba mënuñoo participer ci seen poche ñoom amul benn ngaañ benn ngaañ benn ngaañ amul xarajul amul benn gêne daama seen xaal loolu la ñu dëggu te nag waaye du ñu naye nag li nga xam ne yàlla may na leen ko mooy conseil ida nasahu lillahi wa rasula waaw fekk ñu ngi am conseil nag yu baax ay xalaat loolu mooy seenu dépenser waaw ngir yàlla ak yonentam alayhi salaatu wassalaam maa alal muhsiniina min sabil waaw nekkul ci kaw way rafetal yi amul benn yoon déedéet ñooñu ñu problème waaw wallahu ghafurur rahim borom bi xam te teg leen xaal yi tax manuñu aji jéggalaa koon la aji yërëmaa la waaye am na ñeneen ñoo xam ne ñoom wala alal ladina déet tamit mooy amul benn problème déet tamit ci kaw ñi nga xam ne ida ma ataw ko buñ la dikkalee ñoom amuñu li tax mi lahum ngir yow yonent bay saasaam nga yeb nga yeb leen utal leen lu ñu war jox leen ay armée bañ man a bokk ci xare bi yi nga jëm muy Tabuk ah kulta nga ñeneen dañu ñoo ñëw yeneen saa salam ne leen man awma lu ma leen yebe Seydina Abu Musa al-Ash'ari tamit ak mbokkam ya noonu la woon tamit biñ ñëwee ne yeneen saa salam yeneen waat ne duma leen yebal du leen yeb parce que waaw après mu dem biñ demee mu woolu naa Bilal fekk affaire yi kii mu ne demal wool ma abd Abdallah ibn Qays waaw nee damaa kii rek naa Bilal di Abdallah ibn Qays Abdallah ibn Qays ma ne waaw mu ne yoneen saa salam mu ngi lay waaw mooy nettalem boobu boo demee say damal ci si rabi waay yaa waaye bëgg ko lay rek <laughs> damal foofu waay yaatu woon na boobu ghazwatu voilà <laughs> hmm? waaw kon mu ne ñi nga xam ne dañuy ñëw di la laaj ngir nga yeb leen xul te yow yeneen saa sam nga naan leen laa ajidu ma ahmilukum trouvé wu ma dajuma lu ma leen yebe ah ah alayhi di leen ci yebe tawallaw day way mbir mi na triste ci ñoom ja dégg leen ci njàqare ñu wane gannaaw wa ayunuhum te ba ñuy dem seen bët ya tafiidu mu ngay bëbb mi nag dame ci ay ay ay rongoñ waaw waaw ñu triste ndeysaan ah. kon du ñu dem ci xare bi te xam nga luy lool mooy dem ñu fa nga xam ne soit nga rey wala ñu reyal te en plus moom laa loolu wax ne la xare boobu bu amoon c'est pas comme les autres xare yore saa fa masa xare ah xare boobu mooy le xare parce que xam nga xare biir arab yi euh, euh, bon euh, métti na Quraysh amoon nañ doole waaw gis ne seen coalition ñoom ak waa Ghatafan ak yahuudu Xaybar yeek ak seen noon waa Banu Qurayza yi ne woon ci biir ak waa euh, ci euh, ñoom mbokku Uyayna ibn Hisn yi <laughs> def seenu coalition daal di agsi ci Ahzab wala Xandaq ne dañuy boom lislaam xam nga yooyu mais alhamdulillah ba borom bi defee Seydina Salman abul islam yi mi ñu gis fan yee joxe woon xalaat boobee Xandaq naa waaw ñu daal def Xandaq bi ba gars yi mënuñoo ñëw moo leen moo moo kasi seen ardeur dañ euh, leen borom bi di toroxale waaye bii mooy euh, en fait l'empire byzantin ñoom beneen affaire la woon xam nga araab yi xam nga l'empire yooyu comme ni ko xamee ni ñu ko xamee quoi empire empire yooyu mooy ay lañ ñoo xam ne dañ doon ut ñoo xam ne armée professionnelle dañ ko doon am mooy ñoo xam ne pour xeex kese la comme léegi nii am nii ah ñu voilà comme li xew nii nii léegi mais loolu ñoom ñoo ci jiitu nga xam ne ñaan nii ce sont des xam nga militaires lan la ñuy liggéey <laughs> dañuy entraîner ngir nag di waajal ay xare di def ay simulation di def ay exercice ay entraînement ay kii de tir moo tax ñu am ay ay centre de tir yoo xam ne fa la ñuy di tuy tuy tuy di essayer seen biir di di di di def simulation benn guerre ak yu mel noonu léeg leen ñu def yu mel noonu waaw ndax ñoom loolu loolu kese mooy seen métier lan mooy seen métier je suis militaire jeex na moom loolu kese na ah. léegi bu problème réew bi soxlaa ferme ñuy leen. voilà ñu dem parachutiste xaw ma lañu ñenn ñi ñenn ñi nekk ay marines ah ci ci ci euh, nga xam ne ñoom ñoom ñoom l'armée de terre air mer yooyu yëpp mooy ñooñu c'est ça leur métier ku ci nekk lool kese ngay liggéey fii mu ne kenn du nekk ci lool ñu ne la mais nag ah xanaa nga nekk loo xam ne nga nekk ci armée bi loo xam ne yow manu la ñàkk comme Euh, char yi bu ñu paanee mécanicien de de de de l'armée ñooñu ñooñu tamit ci lañ ndax bu dul ñoom affaire yi ban naa ba yàqu avion yi ñi leen di revisiter ak médecins yi nga xam ne médecin de guerre lañu nga xam ne ñooy fat soldats yi buñ bënnee seen bët yi wala seen seen tànk yi wala se buñ amee li nga xam ne mooy am ngaañ-ngaañ wala yu mel noonu ah ñooñu mais mooy li la maa bëgg a wax ne mooy gis nga armée professionnelle loolu waa Hiraql nag l'empire byzantin ñoom loolu gaa yoo xamante ni pour xeex kesel te gaa askan lañ woon gis nga Byzance ni mu réewoon Byzance toute la Turquie ko yooyu waxuma la ci laalaal Syrie ñoo ko moomoon pays arabe yu euh, yi nekk yi taqaloog ah, ah, ah, Saoudia léegi nii hatta Saoudia mais Tabuk Tabuk Tabuk xam nga Tabuk léegi province la ci Arabie saoudite mais Tabuk ñoom ñoo ko moomoon seeni safir yi dafa newoon ay Ghassaasina yeek ñi nga xamante ne ni euh, euh, euh, ñoom al-Harith ibn Abi Shimr <laughs> gaa yooyu nga xam ne waa Laxm ak Juzaam gaa nga xam ne même bu dee ne bon comme ni waa est bi nee woon pays arabes yi ñoom ba kii Hira grande métropole boobu waaye nekkoon sous satellite u Kesrowe fekk ko demee noonu lool waaw yooyu yëpp ba pare yaatu wa yow lant mooy rom gars yi boo déggoon rom rek gars yi ñuul tiit rom rom dañ gars yi dañuy tiit yii kat saa yu César la ñu amal problème tey ñoom loolu nag jullit ñi loolu lañ amoon ñoom xeex boobu lañ jëmoon gars yi loolu loolu moo lay mu ngi mel ni tout le temps la koy eh, eh, kii pour ñun ñu gën a jëli affaire bi ah, te te attention ñun ñun buñ comparer entre États-Unis instant bi ak Sénégal mais jullit ñi new nekkul woon comme noonu ah non ça ñun minimum yenn yi États-Unis am am nañ ko alors que gars yi non seulement <laughs> gis nga romain yi sawaay seen bouclier yi ñu yor bu ñuy xare seen ngan di kii yooyu noonu nga xam ne moom lañ doon fracasser gars yi parce que bu ñëwee en def mooy dañ ko jàng ay ay ay arme professionnel lañ noonu la ñuy avancer ensemble yow loo flèche flèche flèche flèche yi du jariñ dara da ngay flèche xeeñ lépp parce que bu ñuy ñëw dañuy cadrer kii comme def benn benn barrière di avancer boo xam ne yow doo leen gis mais ñu ngi yor affaire yi di avancer te affaire day day couvrir ci kaw ba ci suuf waaw yow kooku da ngay flèche affaire yi di dal ci rël rël ñu xam ne yow ñu ngi jege te gars yi dañoo bari askat lañu yow dara ta moo tax moo tax mais moo tax wala tax jullit ñi xawoon a hésité way yow waxuma la moom le grand César bi mu bi accès César moom kese non waxuma César satellite am doon wax léegi ñi dëkkoon arab yi dëkkoon côté te nekkoon ay dunguróoma ci ganaaram ñoom kese cent mille lañu indi cent mille personnes lañ indi te César ak César ak ay gaayam way jullit ñu ñëw nekkoon nag ay ay ay kii la ay trois mille xaw euh, entre trois way trois mille trente mille trois entre trois waaw côté yooyu la ñu si ma mémoire est bonne moo tax gaay bi ñëwee gis gaay ñu doon ñu ne way eh, <laughs> waa mais ce que du ñu laaj du ñu yónni quand même ci yonent bi salaam eh, mu yónni ñu renfort quoi wala rek ñu wax ko ni ni mu deme bu ko defee bu dee danañu eh, ñu xare malgré so loolu eh, bon ñu xare ah sinon bu gisee ne ñu ñu ñu ñu ñu dëpp ñu dëpp parce que yi léegi nag bi ñu waxee loolu ñuy xalaat ci loolu ci rek kii wax ne euh, nu mu tudd Seydina non trois mille lañu si trois mille lañu woon pas mille francs non <laughs> trois trois mille lañu waaw léegi satellite kii yi ñoo indi mooy ñi ñu wax tey cent mille Hiraqla ak si ak cent mille ñu doon deux mille waaw ça va yaakaar nga ne ñooñu cent non cent cent cent mille plus cent mille waaye deux mille fan. deux cent mille yow rasaas kii kii yi ñoom ñoom ñoom satellite ñoom Al-Harith ibn Abi ak gaa kese mais ñooñu ñooñu kese ak la rahma ki juzaama ki gaa yooyu. ñoom kese cent mille lañu Hiraql li ñëw agsi indi cent cent mille la hawla wala quwwata illa billah <laughs> léegi imaginez deux cent mille arme boo xam ne ñoom deux cent mille nekk trois mille la hawla moo tax gars yi biñ gisee loolu ñu ne yow yow imaginer yaa ngi imaginer cent mille deux cent mille personnes ak trois mille personnes yow rien que bu ñu la nee yow trois mille euros nga yow ak ki nga xam ne moom mille euros est benn la waay yow mais en dadul sax un tiers bi nopp waay yow ñu ne lii waaw léegi ñu wax li ñu wax bon ñenn ñi di xalaat lii ñenn ñi di xalaat leneen Seydina kii jóg ñu jaayu Seydina euh, Nu'man ibn Bashir euh, Rawaha Abdallah ibn Rawaha ne yaa qawm <laughs> e yéen saay ñoon inna alladhi tafirruun huwa alladhi xarajtum tatlubuun waaw waaw ni yéen seetlu naa ne daal gis nga lii ngeen doon lii ngeen gis mel ni ñenn ñi dañ koo bëgg a daw muy war a dajeeg suñuy noon mooy li nga xam ne ba ñuy génn ak bañ nee Medina moom lañ doon nëbëtan ah. mooy soit ñu am ngañaay mooy wala ñu am shahada ñaar yooyu yoo mën a am waaw imma nasr wa waaw waaw ne te ñun masuñoo gañe nit ñi parce ci nombre lañ leen ëppee te loolu leer na sinon yawma badrin bésu badar doonuñu woon dem fenn waaw sinon bésu badar doonuñu woon dem fenn ndax ni leen yéeféer yëpp te woon tamit bari na waaw kon nag li ma gis mooy ñu wëy wax daal ci gàttal gaa yépp nag daal di d'accord ci waxam jooju waaw waaw kon mooy romain yi dama la bëgg a wax rek ne la xoolal xoolal loolu rek <laughs> waaw fii mu ne yow sénégalais yi lu ñu bari bari bari bari benn ville États-Unis moo ëpp tout le population wu benn ville u États-Unis moo ëpp tout le Sénégal waaw léegi imaginer ñu ne la yow armée la boo xam ne non seulement parce que xoola trois mille ak ak ak deux cent mille saway <laughs> ñooñu mooy eh, hein saway way yow euh, xoola bu doon gaay dañ ne woon léegi dañuy def Euh, euh, defal deux cent mille divisé par trois mille <laughs> xam nga la la mooy benn soldaaru jullit bu nekk soixante six soldats lay yàkkaar lool ci romain yi mukta lool moo xewoon mooy yow jullit bu taxaw nii yow en face buñ jëloon dagg arme ku nekk par par jullit ku nekk ñu jël benn jullit benn jullit benn jullit léegi jël romain yi ñoom ak ñi àndal mooy soixante six personnes ngay teg pour mu xeex ak benn nit <laughs> noonu ba arme bi yëpp <laughs> ñaar rek nga ne noonu daa man a ne bu ma ki féetee ginnaaw kii féete ma kanam bala may xool bi nekk ci ginnaaw kanam ki nekk ci ginnaaw ne ma rël ma wadd waxatuma laa soixante six waaye yéen yéen na di faat na di faat wala ngeen di waaru non waaye tamit non il faut <laughs> mooy mooy en fait yooyu la la saa sax waroon a xare ji te jullit ñi lu ñu bari bari woon bari bari amoon ay ay ay ay ay xeexkat <laughs> satellite romain yi kese ñi doon jàppale Rome kese bi Qaysar euh, ñooñu kese ñoo mën nañoo doubler tripler jullit ñi te Qaysar ak seegul ak ay mbooloo <laughs> mooy imaginer ñooñu lañ ñu waroon a dajal saxaaba yu mag yi ñoom Seydina Irbad ñoom Utbatu ibn Zayd ñoom bokk Seydina Abu Muusa al-Ash'ari min al-Ash'ariyyuun radiyallahu anhum doon jooy ndax yonent saa salaam nee leen man man aw ma fu ma leen lu ma leen jox lu ma leen yépp ngir ngeen fekk ci xare bi. kaay dee la woon de te nag du foo xam ne sax naan foofu euh, probabilité yi li ëpp mooy bon foofu grawul parce que ñooñu li ñu mais ñii mooy de toute façon man nañ leen a mën nañ leen a la yéen. mais te xamoon nañu quoi ils savaient dans quelle sauce ils seront mangés xamoon nañ ko booloo yoneen saa xare Tabuk mooy xare bi nga xam ne moom da doon wax fan la jëm mu leer nañ waaw waaw da wax mu leer bi yéeg ci minbar yi di wax di xutba di soññ nit ñi ñuy saraxe ci la Seydina Usmaan joxe woon joxe nguur yi ba mu ne maa darra Usmaana ah maa amila ba'da al-yawm dootul lor ak Seydina Usmaan lu mu jëfati ginnaaw tey waaw loolu loolu c'est pas su euh, mes affaire ñii nag doon jooy moo tax yeneen saa saam ne côté jullit ñi ñoom dinañ am ñoom leneen wala yajiduna sa'atan wa yashqa alayhim an yatakhallafu anna ñenn ñi ci ñoom du ñu trouver moyens yu ñu demee comme ñii waaw wa yashqa alayhim da dina metti ci ñoom dina diis ci ñoom an yatakhallafu anni mooy ñu toog bàyyi man ma dem bari woon na waaw hatta ghazwatu Tabuk bokk Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu demul xam nga Seydina Ali ibn Abi Talib man nga ne shahida al mashahida kullaha billahi te pourtant tabu demu fa euh, yaramam waaye xolama nga fa woon moo tax moom shahida al mashahida wallahi kullaha waaw <laughs> waaw allahu akbar hmm? te yoneen parce que yoneen saa sax moo na ko mu toog Medina ba naafiq yi ñëw ah, ah, ah ay yow yi ali dara fii ñoom demuñu ba pare bi <laughs> ñoo ñoo yées ah eh, génn ay rumeur nag di wax naan non ah, ali ah boo gisee na saa sam bàyyi ko fi de nooy da ko daa xam ne bu ànd ak moom da koy diisal kese moo tax mun a ko toogal fii naa ali nag moom dégg lool après daw génn dem dab yeneen saa sam yeneen saa ne ko mais ne ko ali lan la mu wax li ko li naafiq yi di wax mu ne déedéet waaw <laughs> du loolu waaw waaw waaw déedéet ci la waxoon la ko waxoon wax ju rëy ja waaw waaw anta bi manzilati haaruna minni ghayra annahu euh, anta bi manzilati haaruna min muusa ghayra annahu la nabiyya ba'di allah <laughs> saydna Sa'd ibn Abi Waqqas moo nettali xadis boobu mu ngi saxiix yi nee na kaw saydna Ali bi mu déggee na saa sa wax ko lool mu ngi wane gannaaw kontaan di taw waaw poussière buy jóg <laughs> waaw yeneen saa salaam ne ne ko naafiq yi li wax du loolu bi nga dégg ni ñi wax du loolu déedéet